أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم tey ñu ñëw tey suñu fukk ak juróom ñeenteelu bind bi ci firib téere laxdar yi ñu ngi toll fi borom téere bi di waxee yàlla na ko yàlla yërëm fi mu waxee ni wa fadailuhu at tasmiyatu wa siwaaku والزائد على الغسلة الأولى في الوجه واليدين والبداية بمقدم الرأس وترتيب السنن وقلة الماء على العدل وتقديم اليمنى على اليسرى وفضائله التسمية والسواك والزائد على الغسلة الأولى في الوجه واليدين والبداية بمقدم الرأس wa tartiibu sunani wa qillatu almaai ala alcudwi wa taqdiimu alyumna ala alyusra borom téeb nee na wa fadailuhu ay ngëneeli njàpp juróom-ñaar comme ni mu ñëwee incha allah bi si njëkk moom mooy at tasmiyatu mooy nga wax bismillah booy commencé jàpp ñaareel bi moom mooy asiwaaku nga socc balaa ngay jàpp ñetteel moom mooy wa zaidu ala alxaslati al ula moom mooy lu dolleeku ci raxas bu njëkk fil wajhi ci xar karam wal yadayni ak ñaari loxo lu dolleeku ci raxas bi njëkk ci xarkaram ak ñaari loxo loolu moom mooy raxas ñaareel ak raxas ñetteel boo raxas raxasee raxas bi njëkk def nga farata gi nga tegaat si raxas ñaareel ak raxas ñetteel ñaar yooyu noonu ngëneel la loolu moo tax yeneen téere di wax wal xaslati saaniyatu wa saalisatu beneen moom mooy wal bidaayati bi muqaddami ras nga tàmbalee si nga tàmbale ma nga tàmbalee si ñëwal bopp bi moom mooy fi karaw gi baaxoo saxee foofu noonu booy booy masaa sa bopp nga tàmbalee foofu booy masaa sa bopp loolu tamit ngëneel la dégg nga boo commencé si ci dox di yàq njàpp waaye di gën te sa gën ci ko jàpp moom mooy nga tàmbalee ci ci sa jëbi booy masaa sa bopp dégg nga beneen sunna bi moom mooy tartibu sunna ni toftale sunna yi sunna yi sunna yi ñu jàngoon sunna njàpp yi ñu jàngoon galaxndikoo saraxndikoo masa nopp ak yooyu yooyu yëpp nga toftale leen comme niñ ko toftale niñ ko rangele noonu nga rangele boo def def bi stop boo def def boo def def bi stop bañ leen a jaxase doo leen jaxase da ngay def bu nekk def bi stop toftale bi nga koy toftale toftale boobu tamit sun ah, kii la nga neen la wa qillatul maai ak néewal ndox bi tamit ala odwi si cër yi nga néewal ndox bi si sa cër yi boo loolu ci nam moom mooy mu nga gis sa réew mën naa am ndox ndox bi moo xam bëri na en tout mën naa bari ndox mi mën naa bëri sax waaye booy sotti si si si yi booy sotti booy sotti si yi danga ngay sotti nànk-nànk di sotti nànk-nànk ba mu mat dégg nga yi doo nekk doo jël ndox bi daal ko ci xëpp départ tuut tuut moom nga def ci booy si cëru njàpp yi waaye sa tool bi su waaye boo yee sa bu am tuut ndox moom da ngay jàpp ba si mu jeex nga dem nga dem tànkuwaay jàpp tànkuwaay ndox pour jàpp loolu mën naa ñàkk kon mën nga am sa tool ndox ndox mat sëkk booy sotti booy sotti sa cëru yi nga def nànk nànk wa taqdimul yumna ak jiital ndeyjoor ala yusra si càmmoñ booy njëkk a raxas nga njëkk raxas tànk ndeyjoor toog sa tànk loxo ndeyjoor loxo càmmoñ yi nekk ñaar nga njëkkee ndeyjoor doo teg càmmoñ kon wa fadailuhu ay ngëneelam ak tasmiyatu mu wax bismillah wa siwaak ak socc wa zaidu ak lu dolleeku alal xaslati l ula ci raxas bu njëkk fil waj gi ci xalkaram wal yadayn ak ñaari lox wal bidaayatu ak tàmbale bi muqaddami rasi tàmbale maa boobu wa tartibu sunan ak toftale sunna so toftale sunna yi wa qillatul maay ak néewal ndox bi ala adwi si cër yi wa taqdimul yumna ak jiital ndeyjoor ala yusra si càmmoñ tabla baa ngi noonu nga leen jàpp juróom-ñaar njëkk mooy nga wax bismillah ñaareel bi moom mooy socc ñetteel bi raxas bi ñaareel ak bi ñetteel moom mooy nga tàmbale booy masaa bopp nga tàmbale si njëwal bopp mooy fi karaw gi commencé juróomeel moom mooy nga toftale sunna juróom benn mooy nga néewal ndox bi ci ci cër yi juróom ñaare moom nga njëkk raxas raxas ndeyjoor moo xam loxo la wala càmm la tànk wala yu saa si càmmoñ njëkk a njëkk raxas ndeyjoor doog a raxas càmmoñ kon yi juróom ñaar yi mooy juróom ñaari mu nga neelu njàpp بلغنت باواني ويجب تخليل أصابع اليدين ويستحب في أصابع الرجلين ويجب تخليل اللحية الخفيفة في الوضوء دون الكثيفة ويجب تخليلها في الغسل ولو كانت كثيفة ويجب تخليل أصابع اليدين ويستحب في أصابع الرجلين ويجب تخليل اللحية الخفيفة في الوضوء دون الكثيفة wa yajibu taxliiluha fi lxusli walaw kaanat kasifa mu ne wa yajibu dina war taxliilu asaabi'il yadayni xalil baaraam ñaari loxo daa war ci nit ki buy jàpp mu xalil baaraam ñaari loxo yi foofu loolu mi ngi amee si jamono bi ngay raxas sa loxo ba si ba si ba yi bay raxas sa loxo ba si conc yi ok bay raxas sa ba si conc yi foofu noonu ci ngay xalilaale say baaraam comme ni ñëwee ci yeneen téere yi dégg nga mu xalil boobu nag dafa war soo ko deful jàppal si jàpp matul te ku jàpp ku jàppam matul moo ku jàppul ñooy am te ku jàppul bu jullee amul julli kon moo tax kon daa war ci mukalla ci bi wala si jullit bi buy jàpp mu mu fexee bàyyi xel jàpp mu baax a baax ba xalilal loxo yi wa istahab bu dinañ sopp xalil nag fii asaabi rijlayn ci baaraam tànk booy raxas sa tànk nag nga xaalis si tànk boobu dañ koo soob dégg raxas tànk dañ koo dañ koo sopp bu dee raxas loxo dafa war waaye jib day war ba léegi taxliiru lixyatil xafifati xaalis sikkin bu woyof fil wudu si njàpp booy jàpp sa sikkin fekkee sikkin bu woyof la mooy sikkin bu woyof mooy sikkin boo xamante ni bi mooy der bi der baa ngi feeñ sikkin bi su fekkee der baa ngi feeñ la dañ koy jàppee sikkin bu woyof sikkin boobu noonu daa war booy jàpp nga daat koy xaalis duna kasifa walif sikkin bu tal bu dee sikkim bu tal nag moom doo ko doo ko moom da ngay jaar ci kawam noonu wajib dina war nag taxriruha xaalis sikkim fi lu xusi ci sangu walaw kaan kan kasifa doon dafa tar ba da ngay sangu farata nag moom daa war nga xaalil sa sikkim même même bu taree sax moo xam dafa tal moo xam dafa oyof nu mu munti mel da koo war a xaalil booy sangu dégg kon wajib dina war taxlilu asaabi an yadayni xalil baaraam ñaari loxo wa yustahabu dinañ sopp xalil fi asaabi'i rijlayni ci baaraam ñaari tànk wa yajib dina war taxliilul lixyati xalil sikin alxafifati bu oyof fil wudu si njàpp duunal kasifati walif bu tal wa yajib dina war taxliiluha xalil sikin fil xusi ci sangu walaw kaanat kasifa donte dafa tal wa yajib dina war taxliilu xalil baaraam ñaari loxo wa yustahabu dinañ xalil fi asaabi ay rijlayni ci ñaari tànk wa yajibu dina war taxliilu lixyati xalil sikkin alxafifati bu oyof fil wuduwi si njàpp duunal kasifati walif bu tal wa dina war taxliiluha xalil sikkin fil xusi ci sangu kaana donte dafa nekk kasifatan dilu tal kon yem foofu allah rabbi ba beneen allah lépp lu ngeen seetlu ci vidéo yi nag ñu ngi leen di ñaan ngeen ngeen ngeen di ñu ko wax moo xam ne dañ koy bind ci commentaire yi wala di ngeen ñu koy envoyé message ndax loolu mooy mën a jàppale ñuy xam ñuy xam ba xam li ñuy def baanaam baaxul wala déet ku ci gis ay yàq tamit ak lu jëre defar dimbali ñu ngeen dimbali ñu daan ñu koy wax baax a baax jërë ngeen jëf